a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi rrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu alsheykhu abul mahaamidi alsheykhu ahmadul xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu daymaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi lfikra wala tudim fikraka fi tulil umr fatatlubal jam'a wa dhalika yadur li annahu yudayyi'ul umra kama yusawwiful muti'a in lahun tama kon mu ngi la doon wax bayt bi njëkk a jàgg foofu lañ ñemoon bul saxal sa xalaat ci gudd fan ndax boo ko defee rek dinga nga dangay nekk sa projet dund yépp yow alal nga jiital dajale matériel moom ngay jiital kantaa sa borom moom moom nga sànni ko ca gannaaw wala iyaadu billaah mooy sa ndigali borom yi nga sànni leen ca gannaaw kereem yi yow daal boo bëggee fekk yaa ngi bëgg lépp dagan na waaw ay yii ñu naan xaraam na moom bu ñëwee ba war koo jàmmaarloog jànkonteeg moom nag ndax moo war a am tey mu léegi ay ay ay muy ut bu dee koo xam ne ku xawam fiq tuuti la di ay échappatoire fan la mën a jaar ngir mën a contourner la loi wal iyaadu billah bañ a doxal li bi wax ndax moom moo bëgg a am alal waaw loolu kesee la yitteel alhaakumu takaasur wal iyaadu billah waxoon na la te loolu day lore sàkku dajale kese mu ne wa daalika yadur li annahu ndax yu dayyi'ul umra kooku day sànq dundam googu da koy sànq yow bu dee ne xoolal bam la doon wax hein nan la suñu nooyi lii nokki gu nekk daa nekk jawharatun nafisatun la tanjali ah yumkinu an yashtariyal kanza biha nokki gu nekk nit ki man na cee jënd daa nekk loo xam ne lu gànjaru la waaw nga xam ne mën na cee jënd ame ay trésor yu dul jeex yow léegi nga jël loolu la imagineel waxoon na ne waa ji nga xam ne day noyyi ci loo xam ne dafa toog jaamul yàlla deful dara dina ko rëccu ëllëg dina ne cëy bu ma sañoon waay ay bu ma mënoon kii ba def ko ki koy xam ne nag da koo def ci mooy yàlla kooku day kuttus day perte yow nag xalaatal nga jël sa taabi yi def ko ci yoo xam ne dana waaw moo tax mu ne li annahu yudayyi'u al-umra waa jooju ndax ku loolu muy def xalaatam boobu ci gudd fan gu koy yóbbu ci tajale alal kese di mànga yalal kese loolu day tax mu sànk dundam gi kamaa kem li nga xam ne yu yusawwiful muti'a waa ji nga xam ne day topp yàlla sax nee na day topp boroomam waaye tout yu temps xool di xool gudd fan rek gudd fan ci bu ma mënoon gudd fan lépp lu mu dégg ne boo ko defee sax moo gudd fan gars yi di ko wax mu commencé ne ci kooku xam nga lan la koy yóbbee yu sawwifu da koy yóbbu ci taswif mooy saw fa lépp lu mu war a def tay da koy bëtale ëllëg liggéeyu tey jëfu tay mu bëtale ko ëllëg loo ko wax mu ne garaawul am naa temps naa ko def ëllëg naa ko def ëllëg saw fa saw fa dinaa def bu ma kiiwee bu ma amee lii dinaa def lii dinaa def lii te li mu war a def defu ko waaw mu ne kiy topp yàlla sax ki ne day topp yàlla sax di xalaatam yi nekk ci lee da koy yóbba ci loolu nga xam ne day mujj dootul def dara xalaatam yooyu ñoo koy préoccupé ñoo koy jàpp ñoo koy ñoo koy koy naq ci li mu ne dootul mu mukk def dara day nekk rek bi kii lu dul ci wàllu boromam jeex na indi in lahun tamaa bu dee ne loolu li la askanoo mooy xalaat goo gële di yóbbu ci gudd fan ak yooyu bu dee kii ne day topp boromam lay dal kii lan lay xalaat ci waajale moom mu ne walam bi anna asla zuhdin wa wara taahud qalbi bi ixraaj bidaa mu ne walam xamal ne bi anna asla zuhdin cosaanal dëddu àddina wa wara ak li nga xamante ne nii mooy sàmmu seenuk cosaan mooy lan taahudul qalbi mooy nga daldi miinal sa xol bi waaw daldi koy miinal mu dëkke bi ixraajil bidaa génne bidaa yi ne ci biir xol mu sori ko bidaa ci diine lépp loo xam ne danga koy def nekkul njàngaleem dëppoowul ak njàngaleem yonent bi alayhi salaam ci wàllu diine loolu bidaa la tudd waaw loolu bidaa la tudd exemple bu ndaw gaa yi li nga xamante ne nii man gis naa ko Sénégal gaa yoo xam ne dañoo mujj léegi balaa jullee taxaw balaa jullee jot bu ñu noddee ba pare xaw bu ñu noddee bay waaj ay xam gaa yi dañuy jóg naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa noonu la ñuy wax ba waaj ay xam loolu bid'a la tudd ci diine amul naan doo gaa yi dañuy sikkar yàlla la ñuy tudd dañ leen la ne yonent bi saa jàngalewul loolu doon na def jaamu yàlla googu te defewu ko woon noonu loolu mooy bid'a yi nga xam ne nit ñi seytaane leen di yóbbu naan leen dudd yàlla baax na kon nag ay aywa léegi kon wan ngeen koo def walla déedéet dóodéet beneen bidaa beneen boo xamante ne nii mooy nit ñi bu ñu noddee ba pare booy noddu laata ngay commencer na astaghfirullah astaghfirullah min kulli dhanbin inna allaha kana ghafurur rahim loolu noonu bidaa la nga ne ma ya ma ne la bidaa la nga naan ma ya xanaa déggoo fan yële doon nañ fi wax ne yonent bi saa saam nee na idaa addana al muaddinu wala shaytaan wala hu diraat ci hadis nekk sahih sahihayni bu imaam Abu Hurayra radiyallahu anhuma nekk sahih imaamul Buxaari ak sahih imaam Muslim rahmatullahi alayhima këne shaytaane bu aji noddu gi noddee shaytaane day wale gannaaw ngalawal foofu yépp yow shaytaan noddu di dàq. seytaane nga commencé naan damay noddloo damay wax li nga xam ne day dàq nodd gi dàq seytaane ma koy commencé astaghfirullah min kulli dhanbin inna allaha kaana ghafuurur rahiim ak yooyu yooyu yëpp yonent bi saa saam woon lool waaw booy wax ñu ne dañuy bëgg musulu ci seytaane dañ naan nodd gi ngay def day musal seytaane yooyu yëpp ay façon bid'a la yoo xam ne gars yi dañ koy def kenn du ñemee wax ba mujj law gis nga ñi nga xam ne ñoo dudd fekk loolu dañuy foog ne nii la masa mel alors que loolu masu la demee noonu wal iyaadu billah kon nag kon nag loolu mooy gis nga zurd cosaanam ak sàmm mooy nga dëkkal sa xol bi miinal ko bépp tarfatal ayni bépp bidaa bu ci ne nga génne ko ci ba pare door a wax lan luy zuhd loolu mooy cosaan bi kon xam nga ne nañ seet lii rek est ce que ñun li ñuy gis naan diw daa diw àddina est ce lii nii lii dëggu na ci moom xam nga ne mos wute na ak li sëriñ bi wax ni radiyallahu anhu mu ne wa afdalul jihaadi manul fikri jihaad yi li gën ci jihaad yi nag xare ci toolu yàlla bi ci gën kër-këri ci diina ji bi ci gën manul fikri mooy fexe xañ tere sa xalaat yi min kulli ci lépp loo xam ne maalam yaani loo xam ne du jariñ kulla dëhrin ci mbooloom sa sa àddina bi sa dund gi waaw loolu mooy xam nga xare bële dem ci toolu xare xare metti na ndax de tout façon képp koo xam ne yàlla jarul la dara moom wala boog leneen bëgg gis leen maag yooyu ndax dina tax am ñu dem ñoo xam ne boo tax yeneen tool saa sax bañ ko laajee ne ko nit ki lay xare ah ah kii day xare ngir ñu gis fan la bokk kii ñu njàmbaar la kii day xare léegi lool mu ne kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man xaata la képp ku xare li takuuna ngir mu nekk kalimatullahi hiya al-ulya baatu bi yàlla muy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo féete kaw leneen lu dul moom ku xare ngir lool daal kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon am na ñeneen ñuy xare ngir leen ar-rajulu yuqatilu shujaa waaw ar-rajulu yuqatilu li yura makanahu 'inda an-nas ñu laaj yooyu yépp ana lan moo ci yoonu yàlla mu tontu leen lii alayhi salaatu wassalaam kon jihaad jële foog nga am yoon noot doo ko man a def ndax fa ngay deewe moom sawaay <laughs> ku ku ku ku dara yëngalul doo fa dem waaye bi gën a màgg nag mooy yow sa xol sa xel mi nga fexe lu dul yàlla du ci dem <laughs> waxoon nañ la kooru gaaya <laughs> ba ñuy wax ci ba baabun fi sawm waxoon nañ la kooru ñi nga xam ne ñooy xas sa ñi al imaamul Ghazali yi doon wax rahmatullah alayhi ñi nga xam ne ñoo ñoo gën jàngoo ci xeet yonent bi alayhi salaatu salaam ñooñu ñoom seen koor mooy bu seen lenn seen xel seen xalaat seen lenn demee ci lu dul yàlla mooy dog nañu <laughs> voilà loolu moo gën a metti waay waay moo tax mu ne loolu nag mooy gën di jihaad mooy tere sa xalaat yi min kulli ci lépp loo xam ne maalam yaa ni loo xam ne du jariñ kulla dahri ci yoo ci mboolem àddina bi mboolem sa dund gi te lépp lu dul yàlla jariñu an nafu wa durru min ar rahmaani laysa min al bidaani wa sudaani njariñ ak lor jógewuñ ci weex ku weex jógewuñ ci ku ñuul ci ar rahmaan mi fees dell gi yërmande ci moom lay tukkee ah, moo azza wa mu ne kon wa huwa ashadduhu fa man la yaf'alu fi ghayriha la fi salati amalu mu ne wa huwa wax na le jihaad bi gën kon mooy xañ tere sa xalaat yi ñuy dem ci loo xam ne du jariñ mu ne wa huwa te gis nga loolu nag jihaad bi ashadduhu mooy bi gën a tar ci wàllu xalaat <laughs> mooy bi gën a tar ci wàllu jihaad tamit waaw jihaad yaa bi wa ci gën a tar xam nga am nay nit ñoo xam ne mën ngaa dem ci xare après nga dem màng ya daal di lay yóbbaale nga bëgg màng ya voilà nga fàtte tuuti am lu dem sa wàllu côté doomu aadama alayhi salaam dikkal nga ba nga préoccupé wu ci ci butin de guerre xaw a fàtte sa boroom waaye moo tax bii boo gën a tar wa huwa fexe sa xalaat sa xel sa lépp du dem ci lu dul sa borom boobu moo gën tar ci wàllu jihaad yi fa man laa yafaalu képp ku ko dul def nag fii xayriha en dehors de julli ci biti julli ku dul def lii di fexe xam nga waxoon naa la ko fan yële ne la sëriñ bi radiyallahu anhu dina ci ñëw li taxoon ñun bu ñu nee xaas julli allahu akbar xinzab ne xaas ak si waxoon naa la koy xinzab <laughs> mooy dañ dul xalaat yàlla ci biti en dehors julli duñ bari duñ koy xalaat waxoon naa la daanaka neexa la waaye ngir <laughs> wax lu gën a kii nañ ne boo ngir rafetal du ba du bari luñ koy xalaat en dehors julli moo tax ci biir julli bul yaakaar mu ne laa koo xam ne laa yafalu du xalaat ci boroomam di fexe di xañ xelam mi xalaatam yi di dem ci lu dut yàlla azza wa te lool kese koy jariñ ku ko dul def fii ghayriha ci biti julli laa fi salaati bu leen yaakaar ne waa waajooju ci biir julli yamalu dina ko def waaw <laughs> <laughs> nañ seet ñun suñuy problème wallahi ñun waa yow sama classe gi seen problème ngi nii <laughs> voilà waxoon naa la ko mu ne kon mu ngi mu ngi waaju tëj nag ñetti bayte ñu dese moo tax taxawuñ ci fukkeelu minute bi mu ne faltu di mel fikrata ya hamimi mu ne fal tudim kon nag deel saxal xam nga waxoon na la fële wala tudim fikraka fi tuulil umar umar bul saxal di ba di di di saxal say xalaat ci gudd fan fii nag mu ngi lay wax ci li nga xam ne noo nee nga war a saxal say xalaat mu ne fal turinil fikrata del saxal say xalaat yaa xamimi yow sama xarit bi nga xam ne damaa tàng jër ci sopp gu ma la sopp voilà fil ardi ci li ngay xalaat mooy fil ardi del xalaat ci mbindeefu yàlla yaa ngoo suufam si nga xam ne képp ku mu mës a bind ci mbindee fi jaar suuf ci suuf sii la du beneen suuf lañ indi beneen bii la maam aadama alayhi salaam ba léegi suuf see ngi fi ak boroom bi ni mu ko defee ak ni mu wutee ak ni nga xam ne loolu lan suuf daal di dale nit ñi di def ci kawam lu ne te leen ne wàcc leen ma ndax yéen ak may salteel yéen ak may taqal lu tax ngeen di mbéewal sama kaw lu tax ngeen di mooy yàlla sama kaw kon nag del xalaat ci mbind moom am mbind mi ko borom bi def wa xéewal yi di wàcce wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun ak bi muy wàcce taw yi di wàcce xéewal yi ak nuages yi ni ñuy mel niir yi ni ñuy demee ni waxtu yi di changer ni nga xam ne léegi lay weex tal léeg-léeg mu bëla léeg-léeg mu mel nii loolu lépp del xalaat ak ci mbind mi ko boroom bi bind dee ci xalaat wan nujuumi ak bindiw yi nga xam ne ñoo nekk ci asamaan si del xalaat ci loolu le dee ci saxal sa xalaat mu ne wa shamsi wal qamari wal ashjaari wal maa'i wan naari wa fil ahjaari mu ne wa shamsi dee saxal tamit sa xalaat ci jant bii borom bi taal muy fa mu mu tëw takk mu tëw fay boobu léegi fekk neewu ko fayal deel xalaat ci jant bi di joxe énergie bu toll noo xam ne mbindeef yi bu xamoon niñ koy exploiter soxla wuñu ay coupure de courant duñu ko xam waaw du ñu sonn seen électricité yépp lépp luñ soxla ci énergie mën nañu ko amee ci jant bi ngay xalaat borom bi ko bind wa shamsi bu bu ko gis nga bu ko bougé woon un centimètre un lépp lakk voilà fa mu ko bàyyi xaddar moom moo ki ko natt waaw waaw kon wa del xalaat di saxal say xalaat ci jant bi wal xamari ak weer bi wal ashjaari ak garab yi ak seen wuute waay ni ñu wuutee te bari yi nekk yoo xamante ne nii najm la ah ñoom ci dañ comme comme garabu xaal yee yi nga xam ne ñoom duñu taxaw amuñu dat bu leen di téye comme niñ ko gisoon suuratu rahmaan ñoom it ñebbeeg façon yooyu ak yi nga xam ne dañoo taxaw am datt am tronc ba pare ci ñoom mel num ndox di leen suuxat bii génn wex bii génn saf suukar bii génn lewet ngay xalaat ci loolu boroom bi nga xam ne moo def yoo yële kon mu ne wa shamsi wal qamari wal ashjaari ak garab yi wal maa'i ak ndox mi del xalaat ci ndox mi boroom bi def <laughs> wan naari ak safara wa fil ahjaari ak xeer yeeg montagne yeeg doj yeeg roche yi del xalaat ci lool muy wax nag baytu bu mujj bi mu ne wa gayriha kallayli wannahaari tanal yaqiinal qalbi bilanwaari mu ne wa gayriha del saxal saxaat ci yu mel nii ba léegi nii lépp ci mbindum yàlla mi la azza wa jalla yeneen yi nga xam ne moom la bind ndax lim bind lépp mënuñu koo lim wax nañ la yi nga xam ne ñoo gën a feeñ ci yow ngir nga ci doxal sa xalaat mu lay delloo ci sa borom bi nga xamante ne mooy az-zaahiru mooy ci feeñ waaye mooy al baatin <laughs> ah ci yeneen ka layli comme guddi gi ni muy jàllar bi ko wan nahaari ak bëccëg gi yuulijul layla fi nahaar wa yuulijul nahaara fi layl ngay xalaat ci loolu le xam ne ki def lii defuñu fi seen bopp le du hasard bi comme ni ko kuffaar yi di waxe atay façon yooyu lii daa am ko fi def muy borom bi tabaaraka wa kon ngay xalaat ci yeneen yi ka layli comme guddi wan nahaari ak bëccëg gi boo ko defee di xalaat tanal yaqiinal qalbi bi nga amee di nga jote kóolu dégg sa xol certitude di nga ko li nga xam ne mooy ak dalu xel dalu xol ci jaamu gi ngay jaamu yàlla mel ni danga koy gis te loolu mooy al ihsan moom la tasawuf ci loolu lay xëcc jaam bi comme ni ñu ko waxe woon yonent bi sallallahu alayhi moo ne woon an ta'budallaha ka'annaka taraahu fa in lam takun tara fa innahu yara loolu la lay xëcc mu ne nag boo defee lii tanal di nga amee yaqiinal qalbi kóolute xol leeru xol boo xamante ne day am certitude bil anwaar yi ci leer yi nga xam ne moom la boari daat yi borom bi di sotti ci xol bi nga xam ne lépp luy lëndëm day dandu leer yi nga xam ne yépp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 maay sufu na wa salaamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin